A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah. Wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaah. Amma ba'du fa yaquulu Allaahu tabaaraka wa ta'aalaa fi suurati baraa'a, li suurati tawba. waaye di suuratul faadixa ak turi ñu waxoon walillahi alhamdu walminna ak woon nañ ci laay yi nga xamante ne nii fi la boroom bi tabaaraka wa di nettalee xare bu mujj bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy gazwatu tabuuk di gazwatul usra kon nag mu ngi noonule nga xamante ne nii kon ci jataay bii ñu génn ñu ngi woon ci tënk xare bi gisoon nañ kañ la xew waaye gisoon nañ tur bi Tabuk fan la jóge waaye al-usra tamit fan la jóge ne loolu waxu alquran la comme ni nga xam ne noonu la ko borom bi waxe ak tartar yi nga xam ne moom lañ dajoon ak tàngoor bi nga xamante ne nii moo xewoon jamono joo jële comme niñ koy gisewaat ci biir léegi nag ñu ngi woon ci sabab yi mu lan moo waral xare bi gisoon nañu ci ñaar yi al imaamul waaqidi ak taalibeem bi Muhammad ibn Sa'd az-Zuhri rahmatullahi alayhim daal di wax que ne mooy ñoom yonent mi alayhi salaatu salaam dafa déggoon dañoo waajal ñoom ngir dal ci kawam mu daal di leen waajal am ñu ne mooy xarit ba nga xamante ne moom lu yónni woon jayshul umara ñoom Seydina Jaafar Zayd ibn Haarisa Jaafar ak Seydina Abdallah ibn Rawaaha radiyallahu anhum ñu faatoon leen faat bu metti moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam waajaloon armée ngir nag dem dal ci Hiraql ak ñoo ñële am ñeneen ñu ne noo beneen bi nga xamante ne nii comme ni ko al imaam ibnu asa ibnu asakir rahmatullahi alayhi indee ci taarixu dimashq waaye ci loo xam ne rek mooy càllale bi dëgërul mu ne li tax mooy yahud yi ñoom ñoo ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko ndéem dëgg nga yow daal mooy kon nag dangaa war a dem bu dee dër yow yow yonent dëgg nga demal Sham ndax foofu mooy Sham foofu la ci Jérusalem ak dëkk yi wër yoo yële suuf soo sële di siri gu magga ndax foofu kat mooy fi nga xamante ne mooy suuf si nga xam ne ci la borom bi di pang nit ñi te mooy suufu yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ñu ne lool nag ñoom dañ koo waxoon ngir bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam génn Medina ba pare nag mu daal di leen ñu daal di koy exposer mooy daal di koy gaaral ci danger na xam na ne bu moo ñoom ci yahuud yi xam nañ ne buy dem foofu moom mooy teeru suufu Hiraql la lu suufu César la te César bu boobaa day gis ne menace la te dina jël armem ngir nag doon ngi fexe du fi ñëw loolu nag lañ wax waaye loolu noonu daraa ci dëgërul mooy wax ji daraa ci dëgërul tas lii sax daa amul parce que juif yi ñoom ñëpp génne woon nañ leen ay gisoon nañ sànq bi Seydil bi baase bi Seydil Haaji Malik alayhi ridwaanul Maliki di wax xare yonent bi alayhi salaam waa Qaynuqa banu Qaynuqa waa banu nadir waa banu qurayda ñoo ñëpp jële nañ leen fi te lool gisoon nañ ñiñ fa mujjee jële muy waa banu qurayda ci yahuud yi ca ghazwatul ahzab te suuratul ahzab gisoon nañ ko te foofu suñu boroom tuddoon na fa seeni mbir kon nag mooy lii nii daa amul de toute façon demewul noonu te sa xadiis bi daraa ci wérul léegi nag lii al imam ibn kanta ku mel na al imam ibn kathir rahmatullahi alayhim mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam li tax mu génn moom li mu gis dane ndax yonent suñu boroom moo wàcce ci saar yi nii comme niñ koy gisee ne yaa ayyuhal ladina amanu qaatilu alladina yaluunakum min alkuffar ne yéen ñi gëm borom bi tabaraka wa taala daal di leen xareef ñi nga xam ne ñoo leen gën a jege ci yéeféer yi al imaam al xaafis ibn kathir mu ne loolu nag bi laay wa wàccee mooy nag ñu yonent mi alayhi salaatu gis ne yéeféer yi léegi ndax Makka dugg nañ ci l'islam mooy gaa yu bari ci ci waasoy arab yi péninsule arabique daanaka dugg nañ ci arab ci l'islam ñi des te gin koo jege te foofu mooy suufam muy Hiraqla moom moo ko gën jege muy l'empire byzantin nga xam ne ay suufam dafa ñëwoon ba Tabuk te Tabuk instant yi ci la bokk jamono jii ñuy wax Perez ngandum région la boo xamante ne nii ci Arabie saoudite la bokk boo xam ne Tabuk lañ ko tuddee nga xam ne foofu noonu ba foofu noonu Hiraql la ko moomoon ak ñi nga xam ne mooy satellite yi ci arab yi ña nga xamante ne ay dunguróom la ñu woon doon ko jàppale mu ngi ci waaso arab yi léegi nag mu ne yonent bi alei saatu salaam looloo tax suñu borom bi mu ko joxee ndigal lii mu ne kon ñi nga xam ne ñoo gën a yeey ñu woo leen indi leen ci dëgg mooy ñi nga xamante ne nii ñooy ñi ko gina a jege te ñooñu ñoo doon xiraq la loolu la ñu wax waaye am na beneen boo xamante ne nii comme ni ñu ko tudde woon ci siira bi kenn gisuñu boroom xam-xam yu bari di ko wax waaye insha allahu taala loolu sax amaana tamit yooyu yépp <clears throat> loolu loolu la woon ndax lan mooy te loolu day day xaw a niroog li al imaam al waaqidi ak taalibeem bi am ne Saad wax sa wax dañ gisoon ko ci jotaay bi weesu rappelé ko léegi fàttali ko léegi mooy ne imaam euh, muslim. rahmatullah alay dafa solo te xadis mu ngi ci sax yi bi nga xamante ne nii moom mooy xadis boobu di wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam bés bi nga xamante ne nii ci la parke woon daal di beru soxnaam yépp ba nit ñi jullit ñépp daal di triste daal di nekk ci njàqare nekk ci jàkka ji di jooy ba am ki nga xamante ne Seydina Omar ibnul Xattaab radiyallahu anhu moo ko nekkali mu ne moom daa amoon kenn koo xamante ne xaritam la woon ci ki nga xamante ne nii mooy ci ansaar yi am ñu ne kooku Seydina Attaab ibn Malik la radiyallahu waaye loolu yeneen wax la yoo xam ne yooyu taxu ñoo jóg radiyallahu anhu léegi nag mooy koo xam ne ñoom ñaar ñoo doon awonte comme que dañoo yoroon seeni liggéey ñoom ñëpp doonuñu woon mën a nekk ci yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi bés bépp ngir man di toxal di dégg ci moom di wàll ci moom leer yi waaye di jële ci moom jàngaleem bi nga xam ne dañ koo war dañ doon awante comme ni nga xam ne noonu la ko imaamul Buxaari rahmatullah alayhi defale buntu nga xamante ne mooy di awante ci wàllu ut xam-xam ak sàkku xam-xam léegi nag moom ni mu doon def mooy ñoom ñaar comme kii bu yoree ay gàttam tey kii mooy dem xëy liggéey yor gàtt yi xar yéeg bëy yeeg gëléem yeeg yooyu yaa koy sàmmi yow boo demee da ngay sàmmaale sa gëléemu mbokk mi bu ko defee moom yow instant boobu moom mu des ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam bés boobu du liggéey mooy bés day nekk ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam rek lépp lu mu jàngale mu daal di koy takk bu ngoonee mu daal di ñëw wax ko xaritam bi bu subaa kooku ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam keneen ki daal di dem li nga xamante ne moom moom moom liggéey nekk ci àll bi daal saab ni gàtt gi gis nga ñoom ni nga xam ne noonu la leen xam-xam yittee doon nga xam ne mooy moyen yépp trouvé nañ moyen pour newuñ ku nekk bopp sa bopp ah voilà ku nekk na yor sa liggéey suñu yoon new ci waaye xalaat nañu ne mais lan moo tax ñun kay suñu liggéey bi comme que ñoo bokk lu ñuy def na kenn di def li nga xam ne sa liggéeyam ak liggéeyu keneen dem man na ko bu ko defee kenn ki dem moom di kii loolu lépp nag suñu borom tabaaraka wa taala yombal la ñu ko léegi ci enregistrement yi ak yi nga xam ne ñooy xew yépp bu ñu manula teew moo ñàkk a teew loolu du ngànt naan borom maa xam déedéet daara nekkatul loo xam ne da nga il faut nga dem ci bërëb boo xam ne fa ngay dem bés bu ne boo ko manul mbir yi ñu def ko ci internet bi wala enregistré ko yow fexeel yooyu bu mu la rëcc te njàngale mi jee ci jellu te takk ko te yàlla tax kon mbir maa ngongu léegi nag ci nettali boobu Seydina Omar mu ne radiyallahu anhu benn bés damaa nekk sama kër rek sama xaritu gi nga xam ne sama saaxib yi alansaar yi sama àndandoo bi bokk ci waa lansaar ñëw daldi fëgg bunt bi rëg rëg rëg rëg rëg a yéeg ci miir yi kay diin naan ko way lan la mu ne mu ne mu ne hi nee na bi may wax ma ne ko lan la baadu romain yi dañoo agsi loolu nag léegi nag mu ne ko déedéet yonent lu gën a garaaw moo xew mu ne ko lan la mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal dinay wacc mooy fase na li nga xam ne mooy soxnaam yépp loolu nag mooy xadiis bu gudd boobu doon wax ci wàllu seen sayyidatu Hafsa ak ñoom sayyidatu wala sayyidatu Aisha ak sayyidatu Hafsa tañ ko doon tey sayyidna Umar doon ko leeralal mawlaana Abdallah ibn Abbaas radiyallahu radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma bañ jógee ca aj ga mu koy laaj kon nag loolu la kon lii nii loolu nga ne ma waa yow léegi fii lan moo fi wane ne loolu mooy moo lan lu fi waral xare bi ma ne la loolu li ko waral mooy kon yonent bi alayhi salaam jullit ñi ñooy Hiraql da leen doon menacé voilà mooy menace boobu da doon plané dafa newoon loo xamante ni nii ñu leen di menacé di leen tëkku naan dina dal si seen kaw ñoom looloo tax ba Seydina Omar ba mu déggee waa ji daw radiyallahu anhu di yuuxu di fëgg buntu bi di fëgg mu ne ko mu ne ko lan la la moo xew baalu romain yi ci Médina kon loolu mooy te loolu nag xam nañ ne yonent bi alayhi salaam loolu masu koo xamam ne ay nit a nga koy waajal mu toog rek li yi naan sëriñ bi na toog ci der bi mu ko mooy bu yëgee ne yaa ngi koy waajal dalay bàyyi dalay bàyyi ba ci mooy yow du la xaar ngay accident kaw du waajal dala fay fekk fa nga nekkal lay fekk te loolu moom yàgg nañ koo gis ci li nga xam ne mooy xare yi kon nag loolu la loolu nag moo xew fii mooy ne yonent bi alayhi salaam menace yooyu yu réel la yu am na sax na nekk ci sax yi que ne Seydina Omar moo ne ndax romain yi ñëw ndax doon tëkku léegi nag loolu bi mu amee yonent bi saa saa moom loolu mooy mooy sunnaam que du bàyyi gaa yi di naan bi bëri di dal ci kaw mu ko du xaar ñëw doono da leen fay fekki loolu kon insha allah lii daal mooy sabab yi nga xamante ne nii moom la ñuy tudd yi nga xamante ne ñoo waral xare bi kon nag ginnaaw loolu yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne nii nag ci la bëgg nag jëm nag ci xare bi léegi nag ana nan la doon doxale loolu la yonent bi la ibn Isxaaq rahmatullahi alayhi doon nettali mu ne nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam de temps yooyu da doon wër mooy fii ci wër nekk ci kii minbar yi di waajal li nga xamante ne ni mooy xare bi nga xamante ni nii mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam de ak néewoon fekk moom imaam ni sax da koo jële ci sëriñam yu bari ñoom imaamu Zuhri Aasim ibn Umar ibn Qataada Abdullah ibn Abi Bakr ñoom Yaziid ibn Rumaan rahmatullahi alayhim léegi ak Aasim ibn Umar waa wax naa ibn Qataada rahmatullahi alayhim mu ne ki nga xamante ne ni yonent bi alayhi salaatu wassalaam gis nga mooy jamono jii nii xare xare doo am mu ne daa am woo xamante ne nii da doon wa da doon wër daa du jamono ji d'abord daa jayeeg zamana usratin min an nas wa shiddatin min al har wa jadbin min al bilad léegi nag loolu la mu gis nga jamono ji nag daa jamono joo xam ne canicule la mooy tàngoor yu metti yooyu daal di ndi ba pare nit ñi seen am am daal di tar mu nekk jamonoy mettit waaye mbooye gi ak sedd ak li nga xam non tàngoor bi boobu wa jadbin min al bilad mooy suuf si daal daal di wow koŋ benn taw newu fi waaye nag dajeeg li nga xam ne mooy seen tàndarma may mooy dafa ñoroon waxiina taabate simar meññeefu medina yi tàndarma yi tàndarma yi daal di ñor léegi nag mu ne nit ñi yuhibbuuna al-muqaama fii himaarihim wa dhilaalihim léegi nag nit ñi loolu nga xam ne bakkan day bëgg nekk ci jamonoy tàngoor lool ci ronu garab yi yu sedd yi di naan ndox yu sedd yi tey lekk ci meññeef yi nga xamante ne nii yu sedd yi te baax de léegi nag te nag doo booy bakkan yi du bëgg daal di génn ci lii di jëm ci foo xam ne rawatina ab rayante la ci jamono ju sori ñu ne nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom niiwaana saa bu doon génn ci xare doonu loon wax fii laa jëm comme ni ñu ko gise woon ci ghazwatul fath ba muy dem diw bi Makka ñëwul na nit ñi Makka laa jëm moo tax mu ne woon yonent yu ñaanoon boroomam mu daal di nëpp waa Makka jëy seen bët yi ak seen seen seen seen seen kii yi ci fi mu jëm bu ko kenn xam waaye fii mu ne nag da koo yëgle wax nit ñi fi nga xamante ne nii mooy ne romain yi muy romain première puissance mondiale bu doon tey mu ngi mel ni ñu naan la benn euh, fële waa Sénégal wala fee waa waa waa Pakistan wala waa Mali ñoom ñooy xeex ak ñoo déclarer guerre ki nga xamante ne mooy les États-Unis d'Amérique noonu la woon de bu fi nekk naan ya ma ne la yajooju jarul nga koy wax loonu nag la demee woon mu wax leen lu leer ngir gaay xam dans tele sos ils seront mangés comme ni ko tubaab di waxe ñu xam ne ha fii Hiraql la de César la ñuy xare ji léegi nag bi mu leen waxee loolu nan la doon di yéeg ci minbar yi waaye ku rek ci yoon yi tamit di la wax di soññ nit ñi ngir ñu waajal xare bi loolu nag la ñuy yàggale ci jotaay bi ni wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu alayhi wa sallam ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin